أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة محي الدين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 ñu ngi woon ba léegi ci tool bi ci garab gi nga xam ne ci tool bi mooy numéro cinquante cinquante six door wax ci ngëneelu xiif ba ni mu jeexe ah ñu ngi woon nag ci xadis numéro quatre cent quatre-vingt-dix-sept bim ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin aw layla fa idaa huwa bi abi wa umar radiyallahu anhuma bi Seydina Abu Hurayra di nottali ne yonent mi alayhi salaatu wa dafa génn benn bëccëg wala benn guddi bi mu génnee mu daje Seydina Abu Bakr Seydina Umar radiyallahu anhuma hadith boobu moom gisoon ci jotaay bii ñu génn gisoon nañu firi bi. ci lu ak njàngat mu njëkk mi di taxrij bi ñan ñoo ko soloo waxoon na la xadiis bi rawahu muslim al imaamu muslim rahimahullah waaye gisoon nañ ne ku mel al imaam at-Tirmidhi ak al imaamu ibnu Maaja rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo tamit eh, kon ñu gisoon loolu lépp tay nag ñu waroon a dugg wàllu mujj bi mooy yeneen façon jàngat yi nag ak lëkkaale bi nga xam ne moom la bunt bi am ak suñu euh, euh, hadis bi nan la am ak lëkkaale loolu la ñuy njëkk après waxoon nañ la nag insha allah dañuy doy lool li nga xam ne moom la al imaamu an-Nawawi rahimahullah bi muy shara hadis bi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima la mu fa wax ndax lu ama am solo la fa wax euh, bu ñu gisee leneen loo xam ne mën nañ ko cee dolli ñu dolli ko ci waaye lu njëkk mooy ana ban lëkkaale la xadis bii am ak bunt bi wala ak garab gii ci toolu nit ñu sell ñu di wax ci wàllu euh, ngëneelu xiif ak dund gu metti ak di doyloo li nga xam ne lu tuuti ci li ñuy lekk ka naan ak li ñuy sol ak bàyyi li nga xam ne mooy bànneex yi dañ naan la xadis bi lëkkaale bi mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam mooy waxu suunatil aysh buntu wi ak da koo tudde euh, dund ko xaw a metti mais lépp ci yàlla mais bu dee daa metti ci lu dul yàlla moom de toute façon moom yow ko tus na <laughs> waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moom ci boppam mooy xiif ba génn këram li ko génne mooy xiif waaye ñaar ñi nga xam ne ñooy sangu jullit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam bi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu anhuma loolu it moo leen dal waaw bu dee ñi gën ci xeet wi ñett ñi gën ci xeet wi looloo leen génne mooy lii lañ dund ci xiif ay way ëskey la leen dal kon <laughs> la tax <laughs> waaw mooy nii mooy ëskey façon dund bañ doon dund ba lii di leen dal te kaasuñu waaw ñaxtuwuñu déedéet waaw waaye ñu génn ndax lan ndax xiif loolu kon mooy xam nga ne ñooñu seen kër yi ni ma koy faral di waxee eh, nekkul woon sàq bi daa feesoon benn <laughs> waaw xeetu lekk yu nekk ko may fekk comme ñun ni ñu am ci suñu frigo yi ak suñu congélateur yi waaw jën yi ñu yi ñu congelé waaw yàpp yi ñu congelé ah plateau fruits lu ne kër gi am na fi diw am na fi lépp am na fi ñoom amuñoo woon loolu de waaw dañuy génn ndax génn seen kër yi nekk ci mbedd mi ndax xiif te gis nga dara leen faquumaa jug leen mooy ñoom dañoo xiifoon ba toog waxu bala suñoo sonnoon xiif bi mais dañoo sonnoon ba toog yore sooy saa saam fekk leen ne lu leen génn ci seen kër yi ñu ne ah ñu ngi waat ci la yónni ci ki sa ki la yónni dëgg de ñun de xiif daal moo ñu fi génne <laughs> ma ne leen man itam maa ngi waat ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom loolu ma génne léegi jóg leen <laughs> waaw kon xiif gi terrassé woon na leen sonaloon na leen waaw te loolu waxoon naa la lu ñu gërëm la de waaw te loolu leeral nañ ko leeral dinañ ko kon lëkkaale baa goog waaw xam nga ne ñii néewloo woon nañ ci wàllu lekk ak naan <laughs> léegi ñu ñëw nag ci al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj li nga xamante ne noonu la indi njàngat yi fii ci bunt bi mu ne moom al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ñuy tàmbale mu ne xadis bii ñii al xadisu mustamilun ala anwa'in min al fawaid minha mu ne gis nga xadis bi mustamilun daa nekk loo xamante ne nii dafa lamboo de waaw xadis bi lamboo na ala anwa'in ci ay xeet waaw ala anwa'in ci ay xeet min al fawaidi ci ay njariñ minha bokk na ci mu ne bokk na ci mu commencé mu ne hada mooy hadis bii di wax ne yonent way saasam dafa génn wala lañ doon wax sànq lëkkaale bi benn guddi wala benn bëccëg wala benn guddi fekk ñaar ñaari àndandoom yi mu ne leen du leen génn ci seen kër yi ñu ne al euh, ñàkk moom itam mu wax ne loolu la mu ne hada fiihi ma kaana alayhi sallallahu alayhi wa sallam annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa kibaari ashaabihi radiyallahu anhum min at-taqallul min ad-dunya waaw mu ne fii dañ ciy jànge lan li nga xam ne yonent bi alayhi ak saxaabaam yu mag yi radiyallahu anhum noonu lañ nee woon di tuutal ci wàllu àddina ak li nga xamante ne nii moom la leen boroom bi daal di woon nattoo min al ju'i wa dayq al aysh fil fil awqaat ak ci li nga xam ne moom la leen borom dañ ciy jànge nattu gi leen boroom bi doon nattoo ah, mooy xiif ak xatu dund ci waxtu yi ak léeg-léeg voilà waaw te loolu bari woon na lu mu leen doon dalal mu ne nag waqad zaama ba'du naasi am na nag kenn ci nit ñi ko wax anna hada mooy waxu la n'importe qui mooy ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañ ndax lii imaamu Nawawi di wax nii rahimahullah dafa am ci ñoo xam ne ndax ay nit la ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu jàmbaar lañu mais nag sauf problème bi ñu am problème bu ñu am mooy xam-xamu xadiis lañu am lañ ñàkk loolu moom nu ñu man di mel ak fu ñu man a am nga naan dë degré wilaya bu am da ngay gis ne ñii xam-xamu xadiis ngan di lakk ñu lañ ci am waaw am nañoo ba moo tax ñenn ñi li ñuy def mooy dañ naan xadiis yu mel nii dañ koy jéem a di ko oh, non yeneen tuwaay sax ndax xam nga la gis mooy lii liñ doon wax fan yee ne waa yonent may saa saam nga am ne ku xiif moo lay jox nga lekk ba pare moom muy xiife nii moom mi jël ab ab aw xur ci ay jur jox ko benn waay mooy waa ji ñëwoon naan ko eh <laughs> yow Muhammad jox ma ci lii la yàlla jox yonent may saa saam ne ko gis nga xur wee mooy ko waaw mu xool ne troupeau yi nekk mu ne lii lii lépp lii lii lépp nga xam ne bu ma xool muy moom rek mu ne ko waaw mu ne ko jëlal nga yóbbu waa ji jël loolu lépp taw Euh, dem ca waa ñoñam laata muy dugg ca dëkk ba la tàmbali yuuxu yaa qawm ee eh, yéen samay ñan gaaw leen dugg ci laa wax ndax inna muhammadan yu'ti ataa man la yaxshal faqr ndax muhammad moom day joxe sallallahu alayhi wa joxe koo xam ne ragalul ñàkk ak tamit le fait que Seydina Omar li ñu ne woon da doon ut yore 300 da doon ut da doon ak ñi nga xamante ne alal yi noonu la doon baree léeg yu mel noonu nag moo tax ñële jàpp ne non kon nag xadiis yi nii noonu mais sauf que ñoom seen problème mooy li ma la wax léegi xam-xamu xadiis lañ am lacune waaw moom lañu xamul waaw waaw <laughs> te loolu dafa leer kat ñoom ñoo gën a xam yonentu Yàlla saa saam Sayyidatu Aysa bi doon dundal xam yonentu ñoo gën a xam yeneen ci wàllu saam Seydina Sahl ibn Sahl euh, euh, Sahl ibn Sa'd ñoo ko gën a xam Seydina Omar mi nga xam ne mooy la man maa ñëw yeneen ci wàllu saam ci xew-xew boobu noonu ñu la doon wax. ba mu ñëw fekk ko fi mu tëdd ba ba ba jóg lantu gi marqué ci yaram yu wayaw mu xool li lan lay dund mu gis benn kii bu ndaw foofu Seydina Omar commencé jooy yaa leen ko gën yéen a ko gën a xam yéen a gën a xam d'une façon d'une lu gën a simple saxaaba yi yéen a leen ko gën a xam. ñoom ñu ci fekki ñoom Seydina Anas ak ku nekk wax li muy wax Seydina Mawlana Ibn Abbas ñëpp ni lii la ngeen ne affaire bi luy teg ko fan ci seenum xel non parce que affaire bi non yeneen saa salaam mu doon doon kii war amoon na amoon na mais loolu ay jamono la li ëpp lu doon kii mooy amul woon c'est ça la réalité <laughs> loolu rek la Imaamu Nawawi di daj ji noonu waaw wax jooju ak ku ko man di wax du waxu dara waaw <laughs> waaw nekkul ne damaa sopp yonent bi salaam après ba yenn yi nga xam ne dafa sax mel ni jant njolloor njolloor nga bëgg koo weddi teg ko fan foog ne loolu ak gàkk-gàkk la du gàkk-gàkk loolu mooy li am te yonent bi saa salaam ci boppam nee na man maa ko bëggee noonu du gis nañ fi hadith sayna Abu Umama Sudayy ibn Ajlan radiyallahu anhu nee na yonent bi saa salaam sama borom nee ma moo ma wax. gaaral ma ndef ndax mu defal ma xeeru Makka yépp mu defal ma leen montagne yi mu defal ma leen or ma ne ko laa yaa rabb yonent saa saam nee na maa ne ko déedéet sama borom li ma bëgg mooy di xiif bés di di di yawman wa aju'u yawman waaw di suur di regg bés di xiif bët ba ca tege waaw ba ne mu jeexee <laughs> kon kay kon moo ko tànn te ba ko Seydina ba ko borom bi laajee ndax lan mu nekk yonent ak buur wala yonent ak jaam Seydina Jibril na ko tànnal nekk yonent ak jaam te loolu moo doon tànnee fam comme niñ ko fi waxoon mu tànn loolu kon kay kooku noonu la mën a dunde moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah bi mu waxee ne lii day wane li nga xam ne yonent bi saa saa ak saxaabaam yu mag yi noonu lañ nekk woon ci néew néewal ci wàllu àddina ak yeneen ci borom bi daal di woon euh, nattoo ci xiif ak xatub dund ci ay ay ay jamono mu ne waqat zama ba'du naasi am na nag yenn ci nit ñi ku ne <laughs> anna hada kaana qabla fathil futuuhi wal qura alayhim ne noonu lii nii nii façon dundu metti gi mooy laata euh, muy ubbi yenn dëkk yi ak yooyu ak ak ubbi yi am yenn alal yi di ñëw laata loolu la woon <laughs> mu ne imaamu Nawawi ne wa hada zamun baatil <laughs> waaye wax jii moom waxu neena jii moom waaw wax ji moom waxu neen joo xam ne tegu wut ci dara mooy wax ji fa inna ra fa inna raawil hadith ki solo hadith bi Abu Hurayra mooy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ma'lumun ta lu ñu xam la annahu kana moom aslama ba'da fatih Xaybar moom mu ngi tuub ginnaaw bi ñu ubbee Xaybar fa in qiila léegi nag mu ne waaye bu ñu waxee la yalzamu min kawnihi rawahu an yakuna adraka al léegi nag mu lay jox ay supposition parce que li mu wax noon nit man na koo dajee neen moo tax mu mu mu xam ko mu ne waa bu kenn ne mais non le fait que ah obligé wul le moom moo soloo hadis bi que da koo fekkee waaw fa la annahu sami'ahu min a nabi sami'aha min an-nabi amaana xew-xew bii nettali yi ci yonent bi saa saab la ko dégg aw yi wala keneen kenn ci sahaaba yi nettali ko muy Seydina Abu Bakar wala Seydina Umar wala ñoom ku ñu ko nettali loolu man loolu mën na mu ne léegi nag boo waxee lii fal jawaabu sama tontu man imaamu Nawawi mooy lii rahimahullah anna hada xilaafu zaahir kene lii nga sa supposition bi dafa wuteeg li feeñ wala darurata ilayhi tas dañ too aajowul ngir dàq xabaar bi rek nga nga indi supposition li mel ni bali sawaabu xilaafu lii dëgg-dëgg mooy lu wuteeg lii nga wax wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam lam yazal yataqallabu fil yasaari wal qilla di jàllarbeku diggante Eh, di am ak tamit di néewal waaw léeg-léeg mu am dañuy yomb mu am léeg-léeg nag du am dara xatta tuufiya ba ni muy génnee àddina sallallahu alayhi wa sallam noonu la woon waaw mu ne fa taaratan mu ne am na jamono yoo xam ne mbir yi day day day ubbeeku borom bi mooy xab bastu lay def waaw ubbil ko mbir lu bari di ñëw mu ne loolu day am waaw mu ne léeg-léeg wa taaratan léeg-léeg nag li mu am day jeex kama sabata fi sahihi an abi hurayra comme ni mu saxee ci saxee bi jële sayna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ad-dunya wa lam yasma' min xubz ash-sha'ir yonent way saa sa bi génn na àddina te masula suur ci buru moo xam ne orge lañ ko defale xam nga loolu gis nañ ci jarul ñu koy taxawaat hadis bu njëkk bi sayyidatu Aisha loolu ma shadi'a alu muhammadin ba ñu jeexe kon fàttaliku ko kon taxul boobu jarul ñu koy taxawaat mu ne loolu loolu la mu ne wan Aïcha waaw moom lay teg nii sax moom la ci teg te say jëlenen sayyidatu Aïcha li nga xam ne soxlaam la woon radiyallahu anha mu ne ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mundu qadima al-madinata min ta'amin min ta'amin thalatha layalin tiba'an hatta qubida mu ne lii wane ne wax jooju waxu neen la Euh, non yeneen traçage sam en fait dundu gu métti gi ak yii nii xiif yi c'était laata euh, ñuy ubbi dëkk yu bari alal yi di ñëw du mu ne loolu wane ko parce que Sayyidatu Aïcha xoolal li Sayyidna Abu Hurayra wax noonu ak Sayyidatu Aïcha nii nag waaw te gis nañ ko ñun tamit fii ci Riyad bi te hadis bi Imam An-Nawawi ni mu ko ndee fii ko ci Riyad bi mu ne ma shabi'a Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha mu ne masula regg masula suuralu Muhammadin waa kër sallallahu alayhi wa sallam mundu qadimal madina ba ni mu ñëwee Medina gàddaay si min ta'amin ci tibaan ñetti guddi yu tegaloo ñu cay lekk lu di ci lekk loo xam ne ñu ne lundi lekk nañ ba suur mardi lekk nañ ba suur mercredi lekk nañ ba suur loolu ma suba am ba ni mu gi hatta xubira ba ñu ko génnee àddina kon léegi lii est ce wax jooju daliwul fële waaw dali na fële kay <laughs> mu ne watu fiya beneen lu koy wone di dàq wax jooju ko ne man imaamu Nawawi maa ne baatil la laa wax neen la ak ku ko man a wax wa ba <laughs> watu fiya boo <laughs> tax léeg-léeg euh, ñi xamul xam-xam nag léeg-léeg tam ñu ne waa saa yi ndox muy waxe nii waxam ni naa mais soo ko mooy ak yi day leer nañ nga taxaw di loo xamante ne nii c'est l'évidence mooy la réalité <laughs> xam xam nga baatil moom lu dëgër la baatil mooy neen la ça c'est du wax la yoo xam ne sa ñuy yokk bul yaakaar c'est de n'importe qui ay borom xam-xam la ñu koy wax mu ne ma ne ki wax loolu li mu wax du dara waxul nee na dëgg ngoogu <laughs> voilà ndax wax juuteeg waxu saxaaba yeeg waxu yonent bi sallallahu alayhi kooku moom waxu neen la ak ku ko mën a wax c'est ça la mu ne beneen buy wane lool mu ne wa tuwuffiya sallallahu alayhi wasallam wa dir'uhu marhuna ala sha'irin istadanahu li ahli waaw waaw mu ne te yonent bi sallallahu alayhi ne génn na àddina te doon dema xare mais da koo tayle woon da koo ipété ko woon cib yahuudi la sax waaw <laughs> benn juif la yonent way saa saam jël mbubbu de mbubbu koŋam bi jox ko ko hypothèque ngir moom mu jox ko dund après bu jamono neexee mu fay ko loolee jox ko lam ko joxoon récupérer li nga xam ne mooy mbubbu koŋam <laughs> loolu say dudoo ay saa ko nekkal na yonent way saa saam bi muy génn àddina am na mbubbam boo xam ne mbubbu koŋam boo xam ne nekkatul woon ca kër ga benn yahud la ko ngir mu joxoon ko ñam kooku nga yaay léegi lan nga mën a waxe ko génn àddina boobu maa ngi fee da koo joxewoon ngir la nga ne yow léegi kon bii mooy affaire laata muy bañ a mu mu doon ubbi dëkk yi <laughs> xanaa kon ubbi dëkk yi kañ la après <laughs> mu ne lii lépp <laughs> ak yu mel ni yoo xam ne yu xam la quoi luy daq wax jële waaw kon nag mu ne al imam an-Nawawi ci al mu ne fa kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, ah ci da doon nekk moom ci jamono yoo xamante ne nii jamono yomb yomb la ah jamono yoo xam ne mbiri daa daa ubbeeku ginnaaw gi summa ba'da qalil tuuti la ñuy dee yan fadu maa la nekk fa moom jeex li ixraaj yi fii taatillah li koy jeexal nag mooy liñ la doon wax xadiis woon yonent sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu da doon da doon teg dund un loolu da doon gaaw a jeex wax nañ ko fi waxati ko dañoo topp Imaam an di wax rek sinon doonuñ ko woon jaaral mooy lu tax mooy ne da koy def ci taatullah léeg-léeg mu yónni ñeen de ñu war a dem benn sariya benn xare moom mooy jël provision jox leen te ci loolu la ñu jël jox <laughs> waaye it da koy def ci yoonu nit ñoo xam ne ay gal ñëw waaye it léeg-léeg wa isaaril muhtaajin mu gis ñoo xam ne soxla nañ moom moo ëmal jël li nga xam ne moom la war waa këram moom la ñu waroon a jox ko ñoo ñee <laughs> ak ja damit wa bi yaafatu taariqin ak gan yi nga xam ne doodu ñoon dañ di jóge fu nekk di ñëw à l'imprévu kenn yëgul leen woon waaw fu nekk la jóge loolu ku ñëw du daaw naan non leen nag dama ko dencoon pour comme ñun ni ñuy xalaat déedéet day jël lépp joxe <laughs> waaw wa tajhiizi saraya wax nañ ko sànq bi waajal armée yi muy yónni yooyu yëpp wa ghayri daalika ak lan ak lan ak bi nga xam ne mooy gan gi bu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan affaire yi dina neex <laughs> waaw lañ doon def ñoom. mooy da nga koy yokk ndax teral gan waaw ak yu mel noonu mu ne wa hakaza kaana xuluqu saahibayhi radiyallahu anhu radiyallahu anhuma mu ne naka nii lii moo doon jikkooy ñaari àndandoom yi mu mu fekk ci mbedd mi muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ñoom itam looloo leen dal xam nga Seydina Abu Bakar borom alal la borom alal la woon ah <laughs> mais da ngaa foog ne alal doo lépp lépp keroog bi ñu naan bi ñu saraxee yeneen saa saa am ne nañ saraxe. Seydina Omar ne tey moom dinaa fexe raw Abu Bakar tey non lu ñu mën def mu raw ma tey moom xaar <laughs> moom mu dem indi lu bari ñëw jox yeneen tubaab na ne léegi Seydina Abu <laughs> <laughs> saa mel ni borom bi da xamal affaire bi ko mu ne mu Omar yow Omar euh, loo loo bàyyee kër ga mu ne ko man sama alal bi laa xaaj ñaar. benn bi laa la benn bi maa ngi ko bàyyi kër ga mu ne ko Abubakar yow loo bàyyi kër ga mu ne ko yàlla ak yonentam laa leen bàyyee lépp lu ma yoroon gi tey <laughs> naa mbar na kii kii kii jeex na kii concurrence bi jeex na man kii kii du ma sax kii yoon moom du ko ma sax voilà <laughs> mooy kooku xoolal imaginer moom li muy amal alal alal de yëpp la jël jox yeneen tuwaay saa sam te tout le la doon def moom bu yeneen saa sam soxlaa moom lépp lay jël <laughs> moo doon nax bañ bañuy waaj a gàddaay bi bañuy gàddaay bi Seydina Abu Bakar alal ji yëpp la jël yóbbu <laughs> ba muy ànd ak yeneen tuwaay saa saam di dem gàddaay ba bàyyi ji Abu Quhafa naan <laughs> nax maam ji comme que maam ji laa silmaxa woon dafa mag woon ba silmaxa <laughs> moo ko naxee minal Iran ah waaw waaw moo doon jël ay xeer. la defoon fa def alal bi comme que ay besace lañ koy def di ko jëndal nag naan paa bi naan ko xoolal lii lii lépp lu mbuus mi ci saaku bii li ñu nekk lépp ci alal moom moo ñu ko fi bàyyi da kay xeer la voilà mooy ñoom dañ koo gërëmoon mu ne nag xaal boobu yeneen may saa meloon ñaari saxaaba yi noonu lañ meloon Seydina Omar grand commerçant la moom tamit te doon da amoon na ay jur mais moom itam c'était comme da doon joxe ñoom te buñ gisee ku soxla ñu ko da looloo tax nag looloo leen dal moo tax lépp lu ñu yor du yàgg ci ñoom <laughs> waaw mu ne lii waxuma la ñoom ñaar rek mais bal aktaru saxaaba li ëpp ci saxaaba yi lii waroon seen xaala waaw li ëpp ci saxaaba yi xam nga moo tax yeneen way saxaab léegi la ñuy toog waa ahlu suffa dañ ne way ñàkk lañ nekk ci engrais bi non danaan bu kaay bu reer jotee nit ñi di ñibbi di dem danaan na ko nekk yóbbaale ku man rek na am ñoo yóbbaale waaw waaw waaw akbar <laughs> am na benn bés moo tax Seyna Abdourahman la woon <laughs> ibn Abu Bakr Seyna am ñum kii ne leen léegi eh, dem leen kër ga boole leen ak doom ji ngir ñu mu toppatoo leen quoi soo ko Seyna Abu Bakr comme comme ci yonent bi saa rek la doon nekk moom mu dem ci yonent bi saa salaat <laughs> dem kër yonent bi saa saa ba ci guddi mu daal di ñëw bi ñëwee fekkat fa gaa yi ba léegi mu ne leen mu mu nuyu leen kii waaw. ana kii bi ndax ndax ndax ndax gane na lañ leen jox nañ leen ci laal ngeen dara mos ngeen dara <laughs> kii ne doom bi ne <laughs> Abdurrahman ibn Abi Bakr <laughs> ne bàyyi déedéet de barke dañ doon xaar nga ñëw mu ne mu ne ko yow nga ne la jëmale ko dem ci moom di ko sonal ne ko yow la may xaar ah gan ne fii def xaar mooy ñoom noonu lañ meloon waaw bu ma nekk ñoom loolu moo tax xam nga koo xam ne lool mooy sa xaal <laughs> ah comme ñoom Seyna Jaafar Seyna Jaafar noonu la noonu moo tax Seyna Abu Hurayra moom ndeysaan Jaafar <laughs> Abul Masaakin ibn Abi Talib radiyallahu anhu la meloon <laughs> mais moom bu génnee ci mbedd mi bépp way ñàkk bu mu romb da lay yóbbaale kër ga bu ñëwee moom lekk léegi la mu la lekk moom lay bokk ak ñoom ak lu mu mën di toll bu fa nekkul dara <laughs> léeg-léeg day dem sax ci cin yi di xool lan la fa mën a xoos ak liñ kii ngir defal leen ko moom moom garaawul quoi voilà mu ne lii mooy xaalu li ëpp bal aksaru saxaaba waaw mu ne wa kaana ahlul yasaari min al-muhaajiriin wal ansaar radiyallahu anhum ma'a birrihim lahu sallallahu alayhi wa sallam wa ikraamihim iyyaah wa itxaabihi bit-tarafi wa ghayrihaa rubbamaa lam ya'rifuu haajatahu fii ba'dil ahyaan li kawnihim laa ya'rifuuna faraaga maa kaana 'indahu min al-quuti bi iisaarihi bihi waaw mu ne te gis nga borom saxaaba yi nga xam ne borom bi da leen a joxoon ay ubbiloon leen ay may waaw ahlul yasaar jox leen lu bari yaatalal leen seen wërsëg ci muhaajiruuna ak lansaar yi nag ñu jóge woon Makka gàddaay ak ñi leen fat ci waa lansaar ñoom ñoon ñi ci amoon borom alal yi. ñoom malgré li nga xamante ne noonu lañ doon dimbal di di defal yonent bi alayhi salaatu salaam di ko defal ay teraanga di ko teral ak yooyu léeg-léeg ñoom doolu ñoon xam aajo bu yonent bi alayhi salaatu salaam am waaw ndax lan ndax doolu ñoon xam xam ne la mu yoroon jeex na loolu doon ko woon xam ndax yonent bi alayhi salaatu salaam doon woon nekk di ko wax nit ñee wala kër ga dara abu haat nangam ak nangam ak wala wala xar-xaramu képp koo xam ne xool na la xam ne yow mii da ngaa yaa ngi kemande déedéet waaw moom yooyu doon du xaalam comme ni nga koy gisee ci ñenn ñi rek wax nañ la laaj daa am laaju nañ daa am laaju xaal am yeneen bay naa saam nag mooy moom la yoroon la nekk këram bu jeexoon sax kenn du ko kenn du ko xam lu dul ko dugganteeg moom lool waaw mu ne loolu moo tax ñenn li ñuy am am alal. saa buñ mëneen defal ko teraanga dañ ko woon defal mais léeg-léeg doolu ñoon yëg ne la ñu yoroon jeex na waaw <laughs> waaw ndax moom li mu doon ëppal ñeneen ñi ci dund ga day nekk këram waaw gis nañ keroog war nañu ko waxati ko biñ ne say naa Abu Hurayra nañ dem mu ñëw ne dara amu ñu ne ko am na de ku fi indi njàpp soow mu ne damal woowaasufa yow pour moom lañ ko indil mu ñëw ne non seulement Abu Hurayra moo xiif <laughs> neewul Abu Hurayra rew naanal maag yow ñu naan déedéet dane ko demal nga woo sa yi nga xamante ne nii ñooy waa yàq ñoo jële woole ñoom ñu ñëw kooku kon mooy xam ne ka ko ëndil loolu soow ba mën na ne ah yonent bari saa da day am na am na lum lum lum lum añee garaawul xam nga mbir mi am na yu ko <laughs> <laughs> kooku nan lay xamee ne kii kii yonent bari saa amul tay soow mu naan te moom yóbbu dafa soow boo xam ne ñëw na ba xam ne lii maa ko fi indi loolu la ndeke moom da koy ëppal ñeneen ñi jox leen ko mu ne wa man alima dhalika minhum rubbama kaana diqul xaali fii dhalika al waqt kama jara mu ne léeg-léeg sax am ñoo xam ne sahaaba yoo xam ne man nañu xam ne yonent bay sa saab dara amu fa waaye ñoom ci seen bopp amul luñ ko luñ ko dimbali amul dara luñ ko faje waaw mu ne nag te ñoom ñëpp ci yem wala ya'lamu ahadun min as ilma xaajati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutamakkinu min izalatiha illa baadara ila izalatiha mu ne nag te kaay ma wax la